Euh, àggale hadis bi nga xamante ne ci garab gi ñu nekk di garab numéro cinquante six wala buntu numéro cinquante six juróom fukk ak juróom benn wala chapitre cinquante six nekkoon hadis numéro cinq cent vingt bu Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu wa arda jeexaloon nañ ko walillahi alhamdu wal ci jotaay bi ñu génn xanaa leen lañ fàtte li imaamu Nawawi doon wax bim ne waqdahi ay aghrifi ay ighrifi mu ne li yonent bi saa ndaw si na ko iqdahi mooy ighrifi mooy tànqal mu ne liñ fàttoon mooy wal miqdahatu al mighraqa mu ne li nga xamante ne mooy al miqdaha ah, mooy li ñuy tànqe na al loo xam ne dañ koy yor di ci tànk dara di ci tibb dara loolu uh, la fàtte woon tey nag insha allahu taala comme ni ñu ko waxe woon ñu war a dugg nag ci njàngat yi eh, du bari nag duñ ci taxaw noonu du xaaja mel ni bi ñu génnoon di mu doon wax ci mbirum ambar bi di kacaaloo ji loolu eh, du bokk ak Eh, insha allah ndax lool ay ay masala fiqh en général ñoom ñooy gën a gudd waaw eh, en général li nga xamante ne nii mooy masala fiqh yi eh, ñoom ñooy gën a gudd waaye bii nii guddewul noonu insha allah te ay façon masala la yoo xam ne daanaka gisoon nañ ci lu bari kon yooyu bu ñu tàmbalee walillahi alhamdu wal minna kon hadis bii nii lëkkaaleem bu njëkk ak bunt bii nga xam ne mooy wax ci ngëneelu xiif ak mettitaayu dund lëkkaaleem mooy xiif gu tar gi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam neewoon ak saxaabaam yi radiyallahu anhum ba nga xamante ne nii Seydina Jaabir radiyallahu anhu nee na muy jóg yonent bi dafa takk ci biir bi ay xeer mu ngi takk ci biir bi lan ay xeer bi nga xamante ne nii ci lañ ne ko eh, eh, eh, ngir xeer wi leen gaaral mu ne summa qaama wa batnuhu ma'suubun bi hajar ba pare mu teg ci ne wa labisnaa salaasata ayyaamin laa nazuuqu passé nañu ñetti fan loo xam ne mosuñu lees di mos di ko lekk mosuñu ko bis bo ñetti fan lool yaakaar nga ne moos te te du loo xamante ni eh, mooy lekk gi dafay nañu bàyyi ko ne mooy dafay nekkut waaw <laughs> mooy dafay nekkul kon ngi gis dund googu ñoom ni nga xam ne noonu lañ doon dunde loolu moo tax al imaamu Nawawi indi ko fii ba pare di ñu ci xamal ne mooy xiif gi foo leen laal ci seen dund lool la woon ñu nekk ci biir dëkk bi Medina dara nekk en temps de paix jamono joo xam ne jamonoy jàmm la dara xewul crise amul dara amul teewul ñoom dañuy ñàkk luñ lekk moo tax waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba Seydina Anas ne man bi naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan waa kër Muhammad de xëyuñu te gontuñu loolu benn saa lañ yor te lool <laughs> mooy biir Medina amul woon problème waaye bu ñu tukkee gis nañ buñ tukki woon niñ doon mel ñoom xadiis Seydina Jaabir biñ gisoon bii paase di wax ci kasaalu ji ci jataay bële bële bi jiitu woon xadiis bi jiitu woon waaye am na leneen <laughs> mooy même buñ nekkee ci liggéey boo xamante ne nii ci yoonu yàlla la sax même jamono yooyu du mooy jamono yi mooy même mooy foo leen laal ci seen xaalu àddina yi da ngay gis nii la woon waaw dund gi metti woon lool ñu toog ñetti fan mosuñu dara Allahu akbar kon loolu moo doon lëkkaaleem mbég lii léegi nag ginnaaw gi moo tax ci beneen riwaay bi mu nay lamma xufira alxandaq ra'aytu bin nabiyyi xamasa sallallahu alayhi wa sallam xamasa seetlu naa ci moom ak ñàkk waaw kon ginnaaw njàngat yooyu nga xam ne mooy lëkkaale li tax dëgg-dëgg imaamu Nawawi indi fi xadiis bi yeneeni njàngat yoo xam ne dafa nekk ci xadiis bi eh, mooy li li naa Jaabir wax mooy inna kunna yawmal xandaq nahfiq dañoo ne woon bésub xandaq doon gas mooy liggéey boo xam ne intérêt général bu taxawee liggéey boo xam ne dafa war a fédérer ñépp mooy il faut ñépp ku ci man dara borom bi may la kàttan ak loo ko defee nga daal di fay nekk waaw te baña di di di di di di di di jox ay ngànt ak noon c'est que daa am lu may def ci yoo xamante ne nii à vrai manoon nga koo bàyyi suspendre comme ngir après bu luy weesoo nga nekkaat ci waaw te bu loolu amee gis nga sëy naa jaabir nee na bi ma gisee yonent waaye saa saa ma seetlu xiif gi ci moom fa qultu damaa ñëw ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam izan li ila al bayt waaw jox ma digal maa ngi lay ñaan nga may ma ndigal ma dellu sa kër ga waxoon nañ la ko waxoon la laaya bi te borom bi ci fii la ko doon waxee comme ni mu ne ci suuratu nuur ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim innamal mu'minuuna allaziina aamanuu billahi wa rasuulihi wa idaa kaanuu ma'ahu 'alaa amrin jaami'in lam yazhabuu hattaa yasta'zinuuhu mu ne innamal mu'minuuna way ngëm yàlla yi dëgg-dëgg ñooy alladina a innamal mu'minuuna way ngëm yàlla yi mooy alladina amanu billahi wa rasuli képp ku laa gëm na yàlla te nga xool comme yahuud yeeg chrétiens yeeg yooyu gëmul yàlla gëmul sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam wala gëm naa yàlla mais gëmoo sayyidina Muhammad koo ngi julli du way ngëm yàlla kàcc kat la waaye ñi dëgg dëgg gëm yàlla mooy dañoo gëm yàlla gëm ndawam bi ndax boo gëmee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngay gëm ñeneen ñëpp alors que boo nee man sama ngëm ci Seydina Muusa laa ko arrêté ci yonent yi mooy yow weddi nga Seydina Isa weddi nga Seydina Muhammad alayhim assalatu wassalam te bu boobaa yow yaa ngi yéefir yow yéefir nga boo nee man en tant que chrétien sama ngëm ci Seydina Isa laa ko yemale ki ku yàlla yónni kooku yow itam qad kafarta bima anzala Allah weddi nga ci li yàlla wàcce kon ñi gëm dëgg mooy da gëm yàlla gëm ndawam bii sallallahu alayhi wa sallam wa ida kaanu ma'a te buñ nekkee yonent boo bee ci mbir moo xamante ne nii daf leen di fédéré boole leen liggéey boo xam ne ñoom ñépp ko bokk di ko defandoo war a yëkkateendoo di tegandoo lam yazhabu du ñu dem du ñu dellu jóge ca liggéey ba hatta yastazinu lu ñu laaj ko digal waaw te laaj digal googu ñu mel ni ñoom Seydina Jaabir ñii doon def signe de ngëm yàlla la moo tax borom bi tekki ne inna alladhina yasta'dinunaka ulaa'ika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi waaw mu ne yonent ma saa saam ñi nga xam ne nag ñoo lay ñaan digal du ñu ñëw rek di yoxosu comme ñi muy wax ñi ci suuf ñi ci tegu après mu ne ñooñu alladina ñooñu ulaayika gaa yooyee joxoñ leen joxoñ bu sori ndax fu sori fuñ nekk ci ay teggi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne alladina yu'minuuna billah ñooñ ñooy ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla dëgg-dëgg wa rasuuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag luñ la laaj ndigal lépp ci sa loxo laa ko bàyyi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam man borom bi fa idaa sta'zanuuka li ba'di sha'nihim fa'zan liman shi'ta minhum wastaghfir lahumullah inna allaha ghafurur rahim buñ la sàkkoo ndigal nag du ko sàkku ndigal rek yow da nga ne ko waaw permettre naa la déedéet man nga demander kilifa gi gis ne non li gën mooy nga des mu ne la non euh, bàyyil ba beneen yoon wala bàyyil ba ci kanam waaw kon buñ la sàkkoo ndigal ci lenn ci seen soxla yi joxal ndigal ku la soob ci ñoom te ngay leen di ñaanal njéggal ndax inna allaha ndax dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala ghafurun aji la rahimun aji yërëmaa koon la léegi nag ci naaw bi fay looy wax ne ci aaya bi ci tegu li ñu ci intéressé nii Seydina Jaabir ak saxaaba yu dëgg yu doon defe naafiq yi keroog defuñ noonu te xew-xew yooyu ci xandak nii la xewoon <laughs> nga xamante nii dañu doon roccee naan <laughs> seen kër yi daa aw aw quoi waaw daa mooy daa vulnérable borom bi comme ñu nekk ci suuratul ahzab waaw suñu borom ne waxuñu lu am ne wa ma hiya bi awra de in yuriduna illa firara liñ bëgg mooy daw <laughs> waaw liñ baree mbir ba war a nekk fii war a jàmbaarloog noonu Qurayshi ga dégg gaa di joxe digal noo yonent di joxe ay ngànt quoi waaw te yonent bi saa saam woon newoon koo xam ne eh, ku ko ci ci ci ci ci yëwén ku ñu lañ digal rek danaan la waaw danaan la demal waaw ñoom nag ñuy jaar ci porox ndollu boobu suñu waroon nag ne qad ya'lamu allahu alladhina yatasallaluuna minkum liwaza falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim waaw ay kàccoor yu màgga màgga lañu woon suñu boroom nag di leen xamal ne qad ya'lamu allah borom bi xam na de wóor na munaafiq yi foogee ne dañuy def lu neex léegi après mooy borom bi yëgul liggéey ji riif bi na xam naa de alladina yatasallaluuna minkum liwaza gaa yi nga xamante ne ni ñoom li ñuy def mooy dañuy rocceeku au lieu ñu def comme ñii di ñaan digal déedéet ah non non borom alhamdulillah dañu doon rocceeku keroog biñ ne ci liggéey daa gaa yi rocceeku de suñu boroom nag ne man xam naa ñooñu waaw xam naa leen bu baax waaw bu kenn yaakaar ne am na dara lu rëcc ci li def kenn rëccu ma ci <laughs> nañ def attention bu baax waaw ñi ñoo wuteeg ñi mu ñi mu ñi mu wax ci kaw du ñu ñëw dañuy dañuy dañuy dañuy kii dañuy rocceeku jekk rek comme que nit ñi bari nañ dam naa la ah, saa yi ah yonent bi daa lay saa saa xam naa du yëpp <laughs> ah, waaw waaw tax ñuy def ak tafallul googu mooy di rocceeku comme ni jaan di rocceekoo fa mu ne ba dem ñoom noonu lañ doon liggéey <laughs> waaw mel ni sàcc yooyu di yooru <laughs> di nëbbatu riwaasa léegi suñu waroon ne xam naa gaa de Allahu akbar xam naa ñooñu bu baax te ñuy def loolu fa yahzar nañ def attention alladhina ñi nga xam ne yuxaalifuuna an amre ñoom ñooy wuteeg mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa an tusibahum fitna nañu attention fitna duggu leen waaw boo bàyyee yoonu yonent bay saa salaam ak foog ne yow man ngaa def loo xamante ne nii génn na xam-xamu yàlla ak saytoon yàlla ay way gaa yooyu nañ def attention na dugg leen waaw waaye nañ def attention mu dal leen buggal mu tar kon lii mooy jikkoy jullit mooy li mu wax ci kaw loolu nag lii yonent bay saa salaam lay wax mais day dox ba ci ñun bu ñu amee kilifa nekk ci blëgëy comme xam xandak bi nii loo xam ne ñun ñëpp a koy defandoo ñun ñëpp a koy defandoo il faut ñu nekk ci benn pas nit ñi di yooru fee hein xam nga li tas lu bari ay mbooloo yu bari yoo xam ne ndax au début ak ñoo neexoo woon ak ñoo déggoo woon moroom meloon na mbiroo ki soox mbu lan euh, suukar ak soow waaw bees leen jaxasee nga xam ne boo leen bëggee tàqali daanaka moom daanaka lu man da nekk la lu mënu la nekk la nga dem ba ci biir gis ay fissure seen biir boo ko seetloo ay wuti nit ñi di sori wante seen xol yi nekkatul benn ñu def ay cran xam nga lu ko wone xam na loolu lu koy war mooy lu mel nii waaw mooy bu ñu nekkee ala amrin jami' te li leen boole nag que ça association la ab daayira la ak lu mu nekk en tant que leen boole mooy la leen boole moo leen war a boole lañ ca war waxtaane comme que loolu moo leen boole mooy amrun jaami' bi il faut ngeen waxtaane ko jaami' waaw <laughs> ngeen waxtaane ko amrun jaami' ngeen waxtaane ko noonee waaw il faut ngeen koy waxtaane ci seen biir mais pas ay petit comité ci suuf waaw ay petit comité <laughs> non yooyu moom fu mu amee moom mooy yaa salaam affaire bi affaire bi maa la ko wax xaaral waaw nga xam ne nit ñi au ñu ne dañoo am benn group whatsapp boo xam ne ci la ñëpp di waxe la lañ fa war a wax wala benn zoom <laughs> gars yi bu ñu ñëwee di sax physiquement après ñu def benn compte rendu ak yooyu. au lieu ku nekk la nga xalaat nga wax ko foofee mais duñu ko wax ñeen nay wax ñeneen ñi noppi ndekete yoo ñoom bu ñu paree nag def seenu waxtaan seen seen biir seen seen sous-groupe boo xam ne WhatsApp wala seen suu groupe leneen boo xam ne wala foo xam ne fa la ñuy daje waaw naan mooy ñii xam ñii dañ ñoo jàppawul dara nangam ak nangam jëwante bi takkarnaasi nag mooy camp bu nekk am sa groupe <laughs> moo xam ñetti camp la wala ñaari camp wala lool mais ñooñu nan lañ mën a nekk benn nan lañ mën a nekk ala amrin jaami mais manu la ne manu la ne moo taxit eh, bu dee worof lañu comme que sincérité yombuñu xam nga ñun sincérité yombuñu bu ñu waxantee dëgg rek sincérité yombuñu parce que on se on avance caché lu bari loolu moo tax dox doxalanteeg. ab ab ab ab wolof mooy ab sénégalais boo xamante ne façon yarin boobu lañ ko yar nga xam ne tuut lépp lay nëbb waaw tuut lépp mooy jamais mu wan xar kanamam dëgg-dëgg waaw bu ngeen nee ci amrul jaami' ni sax ku nekk li gën a rafet lay wane alors que bu ñu nëbbatoo nekk seen biir wa idaa xalaw wal iyaazu la <laughs> ku nekk la muy wax ci keneen ki mais da nga naan kay xanaa bi ñuy ñoo doon taggante fee ñoo doon wax lii ndeke si si ñoom la parce que gars yi dañoo sincère parce que en fait dañu dul sincère yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin yéen ñi yàlla nangu leen yokk leen ragal yàlla te bokk ci ñu dëggu loolu dañoo xaw a jafe ci bari ci ñun waaw parce que le camouflage nekk wal iyaazu billah yàlla nañu ci yàlla musal ñenn ñi ci ñun zul wajhayn boroom ñaari xar kanam waaw ndax daa bëgg neex ñépp te en plus mooy affaire yi moom même bu ko arrangé du wax mais il faut mu am fu mu wax seen biir après ñoom ñu def seen comité bu ndaw walla di kii walla euh, affaire bi ni muy demee du yoon alors que waxoon nañ ci d'accord waxal fi ñëw leen wax nga gis ay ñaar ak ñettay wax li leen naqari ñeneen ñim noppi. c'est bon on peut valider gars yi noppi kenn du wax ñu valider léegi nag ñu dem ku nekk nag tey sawam ne man de moom dootuma dem moom man moom mais lu ko tere woon a wax foofu walla iyaazu billaah mais ñun ñun vraiment dañoo feebar waaw yal nañu borom bii wenal waaw ay yal nañu ku nekk au lieu lii suñu borom la wax wa kaanu ala amrin jaami' mooy kaanu il faut ñu bokk ci mais am xam ne ñoom ñoom ñoom dañuy présent nii physiquement mais seen xol àndul ci yëf yi seen doole du ci dem seen dara du ci dem seen xalaat du ci dem seen lenn du ci dem te bu bu buñ la waxee lay yàlla sax seen ñaan ngir mbir yu dox sax du ci dem ñenn ñi wal iyaazu billah ñoo yéeme nag trop <laughs> léegi nag bu ko defee lu jëwantee fay des waaw Euh, euh, statu ku nekk bëgg euh, nañ garder affaire bi buñ dajee waaw war nañ wax nan la ñuy doxalee affaire bi alors que ku nekk xam na ne affaire bi mënu la dox parce que problème yi fi am kenn ñemewu koo wax te kenn buggu cee duut baaraam parce que bala ngaa duut baaraam ci problème ña xam ne ñoom ñoo xam problème ba te ñoo koy yëg ñu mën a taxaw wax ne lii la mais du ñëpp a wax man loolu tamit du ñëpp man loolu waaw moo tax loolu dafa baax ay kees de ay idée anonyme kees boo xam ne kees à boîte à idée lay doon yoo xam ne anonymement nit ki mën na bàyyi li mu xalaat te kenn du xam kan la mais loolu sax man wolof yi man fooguma ne loolu dinañu faj waaw wal iyaazu billah en tout cas ñun moom suñu cas moom dafa garaaw moom kon ñun vraiment ah, boroom bi nga xam ne daal mooy soppi xol yi yal nañu soppi ci lu baax quoi waaw waaw ñii de buñ masoon a nekk ci mbir ñay yokk ci di dem ñooy naafiq yi waaw moo tax suñu boroom ne xam naa leen qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluuna minkum liwaada bu ñu a ci loo xam ne te ñépp fa lañ koy waxtaane it ñay rocceeku bàyyi ba ñibbi seen téré di waxtaan seen biir ay suukawite di woowanteeg di ki yoog yooyu boroom bi nee na xam naa gaa yooyu waaw nga xam ne li ñuy def mooy dañuy saper l'union saper Ah, li nga xam ne mooy bennook eh, fissuré bennook yi nga xam ne moo amoon ñooñ borom bi na xam naa leen te ñooñ nañ def attention bu baax waaw ndax yadullahi ma al jamaa waaw loxoy yàlla nee na mu ngi yonent bay saa saam nee na mu ngi ànd ak li nga xamante ne nii mooy mbooloo mi yonent bay saa saam nee képp koo xam ne dafa ñëw bokk na ci ñun ne ñooñu moom nañ leen dog seen seen bokk seen seen dok yi ku mu ak ku man di doon ngeen nekk benn benn ku ñëw bëgg a tàqale seen diggante dóor leen doqam kaa inan man kaan ku ko mën a jur ak ko man di doon tellement division ni mu bone waaw te daanaka ci lool ñun la ñuy ginze waaw moom la ñuy ginze moom la ñuy noyyi guddeeg bëccëg ndax lan ah des esprits tribaux et claniques waaw wala des esprits tribaux <laughs> loolu ngeen di wax et claniques waaw waaw ay ay ay ay ñun ñii kii wa ma neex kii wa ñoom ñooy kii affaire bi bu doon loolu kon vie communauté du am dafa am yoo xam ne bu ngeen ko bokkee ku nekk nga réduire li leen boole dee leen ci teg mettre l'accent li leen di diviser ngeen dañ cee nekk waaw mais Iblis ak i mbokkam li leen di diviser lay bëgg nag ngeen mettre ko en valeur wal iyaazu billah léegi kon Seydina Jaabir radiyallahu anhu bokk na leen liñ ciy jànge mooy nit boo nekkee kilifa wala nekk sëriñ wala koo xamante ne boroom xam-xam taalibe yi war nañoo am lu ñu yaakaare ci yow quand yeneen bi alei salaatu salaam bi nga xamante ne xeer wi ci la leen gaaral neewuñ nañ dem seeti Usmaan ibn Affan mais nañ seeti Umar ibn al-Khattab nañu seeti Ali ibn Abi Talib non ñëpp a mais ci yonent ci bari saa saa lañ dem ndax manuñ ci dara moo tax am na ci benn riwaay nee na waay yow gis nga <laughs> xeer woowee nganda dafa ngandamaa ba gis nga lam taxul gis nga almaawil gis nga kii yi firmin yi manuñ ci moom tus dañ ci dóor ba sonn waaw mel ni da di dañ koy fontoo ko waa <laughs> léegi <laughs> mu léegi mais ñu ñëw gis yonent ci bari saa salaam ndax yaakaare nañ ko loolu ne buñ nee ci situation yi difficile il faut mu am ñoo xamante ne nit ñi dañuy mën a dellu ci ñoom waaw mais loolu bu ñàkkee mooy yaa salaam jooju dund waaw moo tax borom bi doon wax naan bu ngeen bu ngeen wutee ci mbir bu ngeen wutee ci mbir farudduhu ila Allah na ngeen ko delloo yàlla waaw waaye na ngeen ko delloo ndaw ndawam bi sallallahu alayhi wa nangeen ko delloo ndawam ya ndawu yàlla de waaw waaw na ko delloo ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ndéem gëm ngeen yàlla ak yow ma ak waaw <laughs> lu ngeen wutee ci mbir delloo leen ko ci yàlla bu ngeen wutee ci mbir delloo leen ko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa muy sunnaam yàlla alquran fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila kon nit nag société bu nekk borom bi ci ngëneelam def na ne jullit ñi gox bu ñu man di nekk lañu war a xam ci seen diine la leen war a jariñ même ci seen wàllu àddina ak alaaxira yépp borom bi tàngat na ñu leen ci mën a jariñ léeg nag bu dee mbiru diine bu di àdduna moom gars yi dinañ fexe ba li ñëpp ci leen ciy dimbali mooy kat <laughs> waaw ba xam ko waaw médecin bi nga xam ne mu ngi fi nga xam ne moo ñuy faj ak yooyu dinañ fexe ba xam fi mu nekk ak yooyu médecin yi kan moo ci gën a baax ban moo ci tane sax bu dee baax amatu yi walla iyaazu billaah waaye tane am na kan moo tane dinañ fexe xool ko loolu dañu koy lijjanti waaw hee sama doom laay carrière am yoo bëgg mu carrière wala inscription am bëgg mu jaar yoon loolu da koy lijjanti te foo jaar yi ne trouver ku ko dimbali sama tukki bi mu bëgg sama doom di tukki nangam nangam dina fexe ba lijjanti ñoo xam ne ñoom man nañ ci dara wala mën nañ ko dee jàppale mais jàppal jàppal ci yëpp fenn kese fenn kese mooy li ñorul nit ñi mooy seen diine xam-xam bi nga xamante ne mooy moo leen di may ñu man ak jaamu yàlla saa ñu tabbi euh, charlatan bu nekk man leen a këf ak saytaane bu nekk boobu moom garaawul waaw ñi ko ñi mu yitteel bariwul am na ñu mu yitteel bien sûr waaye ñi mu yitteel bariwul waaw borom bee def ne li nga am ci ay masala bii nekk yooyu box ba nga nekk am na ñu la fa mën a ñu la fa won wuyu wee rek gaa yi dañ lay xeeb <laughs> mooy waxoon keroog rek gaa yi booy waaye day nekk ci kër gi moo xam grand bi wala booy bi wala ndaw si yor xam-xam boo xam ne nit ñi di ko jële ci moom fu ne te kër gi ñi fi mu dëkk ay magam ak i rakkam mënuñoo julli julli ju baax waaw te nit ñi fii la ñuy romb léeg ñi ñëw fëgg laajte waa ana diw ñu ne ah mu ngi ci biir waaye day day suul booy bi fëggal fëggal mu ngi ci biir ah boo ne moom day lëlu rek <laughs> gaa yi ñëw di jël xam-xam yu nekk bala ñu boo xam léeg-léeg mooy bu faatoo wala mu jóge fa taxu waaw la door a bàyyi xel ci loolu waaw mooy loolu moom li jënti ko dañuy def lu leen neex buñ leen nee mais yéen xam ngeen li nga doon def est-ce na ñu am problème lu tax parce que mbiru diine jariñu leen mooy ñoru leen te kat na ci ñuy wax bon génération bi jiitu woon bii bii nii xaw ma leen parce que man dundumaan ñoom